bay xam ñeneen mooy am na gaa yoo xam ne fii mu ne comme nañ yàggoon a wax gis nga mondial yi fi jaar <laughs> xam nañu mondial yépp ban année lañ am ba mondial de football commencé am xam nañu le premier mondial kañ la am ban dëkk la amee woon kan ñan yan équipe a qualifié woon ban équipe ak ban équipe ñoo qualifié woon quart de finale demi-finale kan moo jël coupe bi xam nañu ko te gaa yi kat li ci gën a mooy dañuy xam sax kan moo dugaloon but ya minute lañ ko dugale woon yan seconde est-ce que ca temps mort lu ne mooy gaa yi yëpp dañ koy xam jàpp ne fii ma ne gis na ko xam lool gaa yi la lañ def c'est un génie kon de génie yi bari nañ non il imprégné du foot il est fou jusqu'aux pieds du pied aux cheveux mais léew googu kooku ban njariñ la am ñu jàpp ne waa ji fii mu ne kooku ku am qualité la ku am kii la ci dayoo la ci gaa yi takat yi mu mokkal waxuma la baayam mais jamono yooyu sax boo moyel maamam juddoogul woon mais xam na remonté na ba xam mondial yooyu waaw waaw mu xam yoo xam ne baayam bi ko jur ba muy xew ci caaxaan yooyu moom juddoogul mais xam na leen gars yi jàpp ne c'est un génie fii mu ne xale boo xamante ne nii dafa xam ay capital yu bari xale bu am sept ans wala huit ans xam capital monde bi monde boo mooy pays monde bi foo ko laaj foo ko laaj foo laaj mu ne la oh capitale de Vietnam mu wax ah capitale de Corée du Nord mu wax capitale du Brésil mu wax capitale Botswana mu wax capitale Swaziland mu wax Seychelles mu wax Égypte mu wax ah ah Nicaragua mu wax ah Argentine bon c'est un dugal ko Facebook yi ak réseaux sociaux yi naan mais yuu c'est un génie c'est un génie mais ñeen jàpp ne loolu gars yi di ko ñee te dundu yonent bi alayhi salaam bëgguñu cee xam ani bee dara doyloo ci le strict minimum mais loo xam ne mais dañ cee doyoowul dus sax gaa yi dara duñu ko ci xam lu dul dem nañ ca gàmmu ga wax nañ lii ñu fa tasu ay kii wala yuuxu fii wala kii war ne wuu saa gi neexoon na te gaa yi sax léegi sax gàmbu dañ fa dul toog di déglu yooyu waaw ñu nga fële ñee di ngàmbaale ñii di def yi leneen ak leneen ñi nekk tëral seeni programme ak yi nga xamante ne moo leen tax a jóg ci guddi waaw waaw ah. léegi mooy yooyu nga foog ne mooy yii dañ koo war a xam <laughs> na na kenn ci ñun dee xamul yonent bi sallallahu alayhi wasallam dina ko rëccu de waaw dina ko rëccu de kon nag yii nii yu ama am solo la waaw topp ci people yi xaw ma ngeen di wax xaw may star lañu xaw ma lu ne ngeen xamal leen lépp star de cinéma yeeg fii mu ne gars yi ni ñuy xamee am na ñoo xam ne ay magazines yoo xam ne uniquement ci bind ci star yi la. am na ñoo xam ne ñoom seen kër dafa fees del benn benn du leen raw numéro yëpp lañ am jàpp de fii mu ne collection bi am c'est riche. kooku kookoo cim kookoo kookoo ñàkk ful la te ñàkk xam te wow te te nooy bopp te woyof ko te boo ko laajee kat ci wàllu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaata allah ñaata doom la amoon xamu ci dara hein yonent bi alayhi salaam kañ la aj moo naan la ndax ah kon yonent bi alayhi salaam yonent bi aj na <laughs> comme que moom dafa jàpp ne moom la ñuy ziyaare ji mé euh, fële Makka ah <laughs> oh, c'est mu ne ndax aj na comme que ki ñuy ziyaare xanaa kay du mooy ñëw di ziyaare boppam mu tudd aj <laughs> loolu lépp ak ñàkk xam la. mooy ne loolu la jàpp ne lu am solo alors que dara ñoom yi am yi yi ñu war a xam xamuñu ko waaw laqad wa laqad gharral la'inu naasa waaw wallahi ku ku ku ku ku ñu rëbb ci di Iblis. war na nit ñi kon yii lu am solo la xoolal euh, xoolal al imaam al xaafis ibnu Kasiir en moo gën a développé ci affaire bi ci ñu ma gis côté bii al imaam al xaafiz ibn Kathir ci al bidaaya wan nihaaya eh, mooy liñ naan siiratu ibn Kathir rek parce que al bidaaya wan nihaaya siiratu nabawiya li imaam ibn Kathir du dara lu dul waxoon nañ la ko. al bidaaya wan nihaaya lañ jël partie bi nga xam ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kese ndax histoire la bu gudd bu commencé ca kaw ba ci jamono moom loolu la bind mais euh, dañuy jël partie bi nga xam ne moo concerné yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kese ñu def ko tudde ko as-siratu nabawiyya li imam ibn kathir mais mooy al bidaaya wan waxoon nañ la mu ngi mel ni comme suñu siira bi koo xam ne dafa jëloon wàllu zakat bi tudde ko zakat def ko livre naan naan zakat gaa yi jàpp ne zakat bi ndekay zakat bi du dara ci siira bi la jóge mooy loolu la rek léegi al imaam al imaam al imaam ibnu Kathir Imaaduddin ibnu al imaam al haafiz ibnu Kathir rahmatullahi alayhi parce que euh, euh, gis nga xadiis bi ñu tuddoon léegi euh, après moo tax al imaam al haafiz ibnu Kathir al imaam al haafiz ibnu Hajar am mooy al imaam al haafiz ibnu Hajar après la ñëw mooy imaam ibnu Kathir moo ko jiitu Eh? imaam nu kathir waxoon nañ la moom taalibi kan la woon al imaam al mizzi ak ñoom al cheikh al imaam ibnu taymiya men moom mii voilà al imaam nu kathir mii nag moom xamoon na imaam ibnul qayyim voilà ñoom ñaar ñoo bokkoon benn bokk ci seen sëriñ yi am na sëriñ bu mu bokkoon muy al imaam muy al imaam ibnu taymiya mu siiw mi sëriñ la woon tamit ci al imaam ibnu kathir mi rahmatullah alayhi ñoom ñoo jiitu al imaam al xaafis ibn Hajar ah, rahmatullah alayhima alayhim al imaam Ibn Kathir rahmatullah alayhi li mu wax ci al bidaaya wan nihaaya daanaka kii al imaam al xaafis ibn Hajar moom la indiwaat rek ci Fathul Baari léegi ah ah. parce que lan mooy laaj bi lan ban laaj la ñu waxoon mooy ginnaaw ba ñu waxee ne cinq yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ngi génn cinq jour avant Dhoul Qi'da di jeex mais cinq jour yooyu mooy kañ ban jour la woon mooy lundi la woon mardi la woon wala mer non ahadi yawmul ahadi voilà dimanche la woon est-ce que dimanche la woon. wala yawmul isnayni muy lundi la woon wala yawmul thulatha muy mardi wala yawmul arba'a muy mercredi wala yawmul xamis muy muy jeudi wala yawmul jumu'ati muy aljuma wala yawmul sabti muy bésu samedi. ana benn ci yooyu ban la ci woon ban bés exact bi dopti ban bés la woon la tombé loon loolu al xoolal al imaam. Euh, soit ñu wax li al imaam alxaafis ibn Hajar wax parce que moom dafa tënk affaire yi mais li imaam alxaafis kii wax la euh, nañ jël ci cosaan bi dem ci al imaam alxaafis ibn rahmatullah alayhi ginnaaw bi nga xam ne ci la tudd waxu kan al imaam Abbaas radiyallahu anhu bi ñu wax sànq muy riwaaya bu al imaam al Buxaari bi nga xam ne moo jaar ci Kurayb moo jaar ci Muusaa ibn Uqba an Kurayb an ibn Abbaas radiyallahu anil jamii mu ne yonent ma lay saar saam départ na jóge Medina ginnaaw ba mu baadama tarajjala wa dëhëna wa dëhëna mu defar karawam diw ko boppam sol isa làmbaayu suufam ak làmbaayu kawam dem mu ne fa asbaxa mu xëy bi dil xulayfa ca dil xulayfa foofale ba mu fa xëyee nag rakiba raaxilata ci la ware li nga xam ne mooy war loolu kañ la mu ne wa daalika li xamsin baqiina min dil qinda te loolu mu ngi xewoon cinq jours avant dul qinda di jeex loolu xoolal Eh, déglul léegi nag ñu ngi ñëw ci masala mi ban jour la woon exactement ban jour ci jour yi ñu la limal ci jouru semaine bi ci la hein yi ko jour yi composé une semaine ayu bés est ban bés la ci tombé loon al imaam al hafiz ibn kathir mu ne rahmatullah alayhi euh, fa qawluhu mu ne waxu al imaam ibn Abbas radiyallahu anhuma wa dhalika li xamsin baqiina min dhil qa'da in araada bihi sabihata yawmihi bi dhil hulayfa sahha qawlu ibn Hazm fii da'waahu annahu xaraja min al madinati yawm al xamiis voilà al imaam al haafiz ibn Kathir te ci la ñuy indilaale wax yi mu ne bu dee na waxu mawlaana ibn Abbas bi radiyallahu anhuma bi mu ne fa asbaxa bu xëy bi dul xulayfa ca dul xulayfa wax nañ la mooy miiqaatu ahlul madina da ngay génn Medina booy tukki di dem Makka ah ca biti Medina fële fu ñu naan bërëb buñ naan dul xulayfati ah dul xulayfati ah dul mu ne bu dee ne xam nga dana fa la xëyee après mu yéeg. mu ne lool mu ngi xaw lu xamsin baqiina juróom desoon ci dul qeena mu ne bu dee ne waxam jooju mawlaana ibn Abbaas man imaam ibn Kasiir maay wax ah bu dee loolu de wax jim ne li xamsin baqiina kana juróomi fan moo desoon min dil qinda ci dul qinda bu dee in araada bu dee ne moom mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ngi ci namm bii sabihata yawmihi di dil xulayfa këne waxul ne mooy waxul ne te suba gam jóge Medina mais dane suba googu noonu ba mu newee Zul Xulayfa moo doon cinq mooy ba muy jóge Zul Xulayfa ca suba ga ah ca la cinq jours desoon ci Zul Qa'da bu dee loolu la sax qawlu Ibn Hazm bu boobaa ah, al imaam Ibn Hazm day dëgër mooy az-Zahiri yi ndax fii daawaahu ci li nga xam ne moom la woote wax ci li nga xam ne moom al imaam ibn Hazm moom la woote moom la wax ne annahu kaana sallallahu alayhi wa sallama xaraja génn na minal madinati yawmal xamiis waaw parce que bi ñuy laaj naan lii kañ la xew al imaam ibn Hazm dane ma ne dañu la bëgg a xam ban bés la tombeeloon maa ne biiru bésub jeudi la woon waaw bésub jeudi la bésub jeudi ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génn Medina génn li dem fan Makka mu ne bu dee ne imaam Mawlaana Ibn Abbaas bi mu naan suba googu noonu mu jóge Zul Xulayfa cinq jours a ci desoon bu doon ne Zul Xulayfa daneen mooy suba ak Zul Xulayfa kon waxu imaam Ibn Hazm ci wax ji ne lool na jeudi lool day dëgër waaw day dëgër wa baata mais ba mu fa génnee dafa fanaan bi Zul Xulayfati mu laylatal jumaa mooy jeudi la génn ca suba ga kon ci waxu imaam na Hazm mu génn dem fan Zul Xulayfa di dem Makka ci bi mu génnee def escale Zul Xulayfa fanaan fa ah mooy laylatul juma laylatul juma mooy lan mooy jeudi ci guddi tey la lan tey la mardi tey la mardi tey par exemple lañ naan guddi àllarba voilà mooy buñ la nee laylatul arba'a mooy mardi ci guddi laylatul jumu'ati mooy jeudi ci guddi moom lañ naan guddi àjjuma ah Sénégal guddi àjjuma gaa yi di di def ay cant ah. <laughs> ah léegi kon mu ne kon wa baata bi Zul Xulayfa laylatul jumu'a mu dal di fanaan fi nga xam ne mooy Zul Xulayfa guddik àjjuma gi mooy jeudi ci guddi wa asbaha biha ba mu xëyee mooy lii lépp mooy waxu imaam na Hazm kon jeudi la génn Medina dem Dul fa ba mu àjjee Dul fa nag dafa toog départul dafa toog ba fa la fanaan keroog jeudi ba ca suba ga wa asbaha biha yawmal jumaa ca suba ga bésu àjjuma nag ba mu yeewoo moom yeneen ci baax saama saam ñam àndal mu ne te bés boobu wa huwa al-yawm al-xaamis te bés boobu day tombeeg lan alxaamis wa ishruuna vingt-cinq ci dhul qa'da mooy bés boobu di vendredi boobu ci waxu imaam Ibn Hazm loolu mooy bu dee ne mooy waxu imaam ibnu abbas bi li muy tekki mooy sabihata mooy suba googu yonent bi alei satu salaam mu ne ci la jóge ci la génne fekk mu nekk dul xulayfa mu ne te loolu parce que dafa wax li muy wax ne jóge na Medina ñëw dul xulayfa ah defar boppam boog jóge Medina defar boppam kii dem dul xulayfa après mu ne loolu nag mu ngi xewoon sabihata subaak subaak li xamsin fa asbaxa mooy mu xëyee dul xulayfa fekk loolu nag li xamsin baqiina min dil qa'da wax na la première bu dee bi loolu lay tekki mooy bu dee ne cinq jours yooyu mu ne moo ci des moom imaam ibn Abbaas radiyallahu anhuma que ne mooy kon mooy à partir de suba ga yonent ma lay saar saam fekkee dul dul dul xulayfa mu ne kon bu boobaa waxu imaam kii day dëgër mawla euh, imaam ibn Hazm mu ne waaye wa in araada ibn Abbaas bi qawli waaye nag bu dee ne mawlaana ibn Abbaas li mu jublu ci waxam jim ne wa dhalika li xamsin baqiina min dhil qa'da yawma intilaaqi alayhi salaatu wa salaam min al madinati ba'dama tarajjala wa dahana wa labisa izaarahu wa ridaahu kama qaalat Aysatu wa Jaabir innahum xaraju min al madinati li xamsin min al min dhil qa'da ba'da qawlu ibn hazm wa ta'azzara al masiru ilayhi wa ta'ayyana al qawlu bi ghayrihi wa lam yantabiq dhalika illa ala yawm al jumu'a id in ino in kaana shahru dhil qa'dati kaamilan cay al imam ibn kathir cay al imam ibn kathir allahu akbar al imaam ibn Kathir allahu akbar xoolal rek leen na la bu njëkk bi ne bu dee waxu parce que waxu imaam imaam ibn Abbaas bi kat mooy dafa yenu ñaari mbir mooy bi ne yonent ma ne saa dafa génn Medina dafa defar boppam peñe ko diw ko defar ko ah génn ba dem ba Zul Xulayfa yéeg war waayam kii def yooyu yépp mu ne te loolu mu ngi xewoon ci cinq jours avant Dhoul Qi'da di jeex mooy ñaar la mooy soit génn ba la naan ba muy jóge Medina moo doon cinq jours avant wala boog bi muy jóge Medina bi muy jóge Dhoul Houlayfa di départ bi mooy nekkul ne day agsi Dhoul Houlayfa mais dafay jóge di dem Makka loolu da koy yenu mu ne kon premier cas bi mooy bu dee ci Dhoul Houlayfa kon mooy loolu la naan ca Dhoul Houlayfa foofu. ba mu fay jógee fekk cinq jours moo des mu ne loolu bu dee loolu waxu imaam Ibn Hazm day dëgër mu ne waaye wa in araada Ibnu Abbaas bu dee nag mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma li mu jublu ci waxam ji ne li xamsin baqiina min Dhul Qa'da ne cinq jours a desoon ci mois Dhul Qa'da bu ci jubloo ne mooy yawman tulaqi alayhi salaatu wasalaam minal manida ba'da ma tarajjala wa dahana bu dee nag li mu ci jublu mooy kër mooy non waxul bés bi mu jógee Dhul Hulayfa de bi mu fa xëyee di dem Makka déedéet bi mu jógee Medina ngir ñëw Zul Xulayfa bu dee ne loolu la bu dee ne nag loolu la bu dee hypothèse boobu la bu dee loolu la loolu la ci jublu moom Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhu bu boobaa nag ba mu da qawlu Ibn Hazm bu boobaa nag waxu Mawlaana Ibn Hazm al-Zaahiri rahmatullah alayhi keneen bésub alxames la woon loolu day sori te du mën a nekk. te nag wa ta'azzara al masiru te loolu nag dañuy am ngàntu bañ a ànd ak di di di ànd ak waxu imaam Ibn Hazm wopp parce que dadul possible sax ni wax loolu wa ta'ayyana te lii ràññeeku mooy al qawlu bi ghayr lii ràññeeku mooy wax ju woo xam ne bu wuteek waxu imaam Ibn Hazm loolu day nekk d'office dina la wax lu tax nga ne walam yantabiq daalika illaa ala illaa ala jumaa te loolu nag man la dëppoo te man nekk lu dul bésub àjjuma mooy ne bu dee bu dee bu dee mooy jour bi mu ne cinq jour moo desoon ah parce que lépp lenn la xoolal eh, parce que bu dee ñu ne jeudi jeudi day nekk jeudi vingt trois Zulqaada vendredi vingt quatre samedi vingt cinq dimanche 26 lundi 27 mardi 28 mercredi 29 bu dee ne weer wi dafa mat kon da ngay am lan jeudi 30 bu dee weer wi matul nag kon da ngay am jeudi premier jour de mois Dhul Hijja muy aju tabaski atu tabaski weeru tabaski boobu. léegi nag foofu nag la la imaam euh, al bu Ibn Kathir nag dikkal pour wan la ne waxu imaam Ibn Hazm bi en fait loolu di ko supporter sax moo manul nekk mooy wax jooju moom ça ne tient pas debout loolu la lay wax nii rek waaw mu ne du man a nekk walam yantabiq dhalika illa parce que bu dee bu dee ne imaam Ibn Hazm na <coughs> Mawlaana Ibn Abbaas jubluwu ci suba ga nga xam ne mooy suba ga mu jógee Zul Xulayfa di dem Makka mais ci jublu ne cinq jours a ci desoon mooy ba muy jóge Medina te leer nañu ba mu jógee Medina Zul Xulayfa la dem fa la fanaan kon mooy jour boobu ci yoonu mag mooy mooy Zul Xulayfa la woon léegi nag bu nee nag cinq jours moo desoon bi mu génnee bi muy génn cinq jours a ci des mooy imaginer bu dee Medina la jóge bu dee Medina la jóge kon mooy premier jour bi mu génn Dul Xulayfa la nekk ba mu jeex fa la fanaan un jour dem na kon kaata ciy des alors que bu dee ne Dul Xulayfa la je ne sais pas que je me fais comprendre bu dee ne Dul Xulayfa la ne foofu ba mu fay jóge di dem Makka nag foofu la cinq jours dese woon kon mooy jour bu njëkk ba boolewu ko ci ndax jour boobu Medina Zul Xulayfa la woon trajet boobu boolewu ko ci. loolu nag la ne bu dee ne mooy hypothèse bu mujj bii ñu wax. loolu la la ci imaam Mawlana Ibn Abbas jublu waxu imaam Ibn Hazm day jub kantaan bu nee ne ci jublu mooy ba muy génn cinq jours ya des ci dul mooy ba muy jóge Medina kon bu boobaa waxu Mawlana Ibn Hazm dootul dootul mën nekk lan moo tax mu ne al imaam al Hafiz Ibn Kathir rahmatullah alayhi mu ne Euh, bu dee hypothèse u Médina ba muy génn Médina la ne ba mu fa génnee daal mu ngi tombé cinq jours moo desoon ci dul qinda mu ne kon waxu imaam Ibn Hazm ah dootul mën a teene de te dañuy am ngànt woy jëm ci te tamit day ràññeeku wa ta'ayyana al-qawlu bi ghayri waaw wax wax ju wuteeg loolu moom mooy nekk li ràññeeku walam yantabit dhalika illa ala yawm al te nag kaw wax jii bu dee ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba muy génn Medina hein bu dee ba muy génn Medina ala saakina afdalu di dem cinq jours a desoon ci weer wi jeex muy dul qinda mu ne bu ne dul qinda kaamila in kaana shahru dul qinda kaamilan lam yantabiq daalika illaa ala yawmil jumaa bu dee ne zul qa'da dafa mat trente kon kon affaire yi zul qa'da mooy kon jour àjjuma la mën a doon parce que bon parce que man na nekk jeudi ndax boo nee jeudi comme waxu imaam Ibn Hazm da ngay am xoolal jeudi 23 la woon vendredi 24 kon 1 24 samedi 25 dimanche 26 lundi 27 hein mardi 28 mercredi 29 waaye yow après kon euh, euh, muy trent loolu man da nekk ëpp na 5 jours ëpp na 5 jours alors que dafay 5 jours moo ci desoon kon nag kon jeudi du mën a nekk kon lan mooy mën a nekk kon da nga naan àjjuma naa ko ndi àjjuma kon kon àjjuma nga ne kon àjjuma la fa jóge la jóge Medina déglul <laughs> déglul kon boo nee le 24 pas le jeudi 23 mais Zul Qa'da bu dee ne l'an 10 de l'hégire laa gis nga ni ñu xamee mbir yi ba takk ko ba xam jour yi <laughs> xam moo ay sa way waaye yow ma ne looy wax nii yow toogal ne xoolal vendredi bu dee ne affaire bi vendredi bu dee ne euh, kon jeudi manu la ne parce que kon boo compter jeudi jëm ba mercredi jëm ba beneen jeudi bi ndax mooy le 30 kon 30 bi bu dee weer wi dafa mat zul qa'da dafa mat zul qa'da dafa mat day nekk kon jeudi la waat te loolu ëpp na 5 jours. jeudi ba jeudi ëpp na cinq jours quand même ah moo des ci weer wi kon manu la nekk léegi kon kon vendredi mooy man a nekk ah ah kon nga wàcc ci jeudi vendredi vingt quatre boo ne amee vendredi vingt quatre hmm? samedi kon nga ne samedi ayu jàppal samedi vingt cinq dimanche vingt six lundi vingt sept mardi vingt huit mercredi vingt neuf léegi nga am lan lan Euh, euh, jeudi 30 foofu looy am 6 jours léegi di lay ñëwal par benn di la dàqal bés yi jeudi la imaam Ibn Hazm wax dàq na jeudi luy wane ne jeudi manu la nekk parce que boo jàppee jeudi bu dee weer wi dafa mat bu dee weer wi dafa mat en fait day ëpp jour day ëpp 5 jour mais waxuma la dara même bu weer wi matul sax day ëpp 5 jour parce que jeudi bi vendredi samedi dimanche hein lundi mardi day nekk 6 jours day nekk 6. léegi nag mu ne waaye léegi mu ne kon hypothèse bi ñu la waxoon sànq mooy hypothèse bu dee ne weer wi matul nga jàpp ne kon weer wi vingt neuf mooy bu la nee matul mat mooy trente weer wu mat mooy trente bu matul mooy weer lunaire la ñuy wax weeru jullit la ñuy wax waaw léegi mooy imaginer bu dee weer wi matul mu nekk vendredi ndax waxu imaam Ibn Hazm jeudi day dàqu. léegi nag kon li ci tegu mooy vendredi kon ah boo jàppee vendredi nag li tax vendredi man la nekk ndax boo nee vendredi aywa vendredi aywa samedi dimanche lundi ndax mooy vendredi 24 la ma jàpp samedi 25 dimanche 26 lundi 27 mardi 28 mercredi 29 5 jours a ngoog nga ne ah kon de bii baax na lool mooy bu dee weer wi matul bu dee weer wi 29 la yem. sinon bu matee 30 loolu du baax léegi nag al imaam al xaafiz ibn kathir ne la wala yajuuzu an yakuna xurujuhu alayhi salaatu wasalaam min madinati kaana yawm al mu ne li tax gis nga li li li jeudi imaam ibn hazm bi rahmatullah alayhi ni ñu ko dàqee xam nga ñu ngi lay wax par par ndànk-ndànk que kon mbir mi boo ko toppee kon vendredi la mën a doon mais ma ne vendredi boobu sax da koo mën la doon lu tax parce que lan mu ne wala yajuuzu an yakuna xurujuhu alayhi salaatu wasalaam min al madinati kaana yawm al jumaa al imaam al haafis ibn Kasiir balay al bidaaya wan nihaaya mu ne te daa impossible man la nekk que génn ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama min al madinati nekk Medina mais nekk Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam manu la nekk que ne kaana yawm al jumaa manu la nekk bésu vendredi c'est impossible ah. <laughs> yaadal imam impossibilité moom ci àddina bi yàlla bii moom mu ne la ah xaaral rek ma leeral la xaaral ma leeral la lu tax ma ne la loolu c'est impossible ah waaw alhamdulilah alhamdulilah kon ñu ngi déglu euh, lan moo tax euh, kon euh, jeudi bi dàq nga ko waaw loolu leer na parce que jours yi day ëpp kon mois bi li ci des ëpp na cinq jours buñ jàppee loolu alors que. mu ne vendredi kon moo ciy tegu te vendredi man lu koo nekk ñu ne ah lu tax mënul nekk ndax vendredi bu dee at weer wi matul day mat cinq jours vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi muy le vingt-neuf weer wa jeex kon kay mat na mu ne la xaaral loolu it man da nekk nga ne ko lu tax ndax vendredi yonent bale sarsam génn ko Medina di dem di dem aji mu ne lu nax mu ne lima rawaahul Buxaari yu rahmatullah alayhi ndax li al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi daal di soloo mu ne haddathana Muusa ibn Ismaa'il mu ne haddathana nettali nañu Muusa ibn Ismaa'il qaala mu ne haddathana nettali nañu Wahb qaala mu ne haddathana Ayyuub an Abi Xilaabata an Anas ibn Maalik radiyallahu anhu Anas ak si na la la mais tarjama Mawlana Ibn Abbas defaguñu ko hein xaaral bañ paree fii ba am yenn ki après ñu def ko ci ak gi <laughs> si si si sinon duñ ko def ah nañ defoon Seydina Anas rek fipp rek def ko benn bis waaw mu jeex takk <laughs> mu nekk lu ñuy nettali waaw luñ naan defoon nañu ko kay mais sinon duñu ko sinon duñu ko defa léegi kon mu ne an Anas ibn Malik Abu Qilaba an Abi Qilaba an Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qaal radiyallahu anhu mu ne salla lan mooy wane ne man la nekk vendredi que ne yonent ma lay saa saa fo way ca la génn Medina way lu tax mu ne ndax Seydina Anas ibn Malik ci xadis boo xam ne imaamul Buxaari moo ko soloo ci càllale bi ma la wax léegi man al imaam al-Hafiz Ibn Kathir ima Seydina Anas mu ne salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu ma'ahu bil madinati dhuhra arba'an wal asra bi dhil hulayfati rak'atayn thumma baata biha hatta asbaha thumma rakiba hasta hatta istawat bihi rahilatuhu ala albayda'i hamida allaha azza wa jalla wa sabbaha wa kabbara thumma ahla bi hajjin wa umra allah te xadiis bi du imaam al-Buxaari kese moo ko soloo al-imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj daal dina koy soloo waaye it imaamu an-Nasaa'i rahmatullah alayhi soloo nañ ko mu jaar ci Qutayba comme li imaam al-Hafiz ibn Hajar wa ibn Kathir mu ne wa qad rawahu Muslimun wa an-Nasa'i jami'an an Qutaybata an Hammad ibn Zayd an Ayyuba an Abi Qilabata an Anas ibn Malik anna rasulallahi salla zuhra bil madinati arba'an wal asra bi dhil hulayfati rak'atayn allah wax ja téen na noo wax ja téen na ma ne wax ja téen na waaw mais lan mooy wane ne manu la nekk vendredi non non non non dàq nañ jeudi mais vendredi dañ koy dàq manu la ne manu la nekk yonente ma ne saa saa boobu la jógee Medina ñu ne lu tax mu ne ndax Seydina Anas dafa wax ci xadiis boo xam ne muttafaqun alayhi la Seydina Anas mu ne salla rasulullah yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam ci jàllale imaam al-Buxaari bi ñu waxoon sànq mu ne salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent ma ne saa saa julli na wa nahnu ma'a bil madina te ñun ñu ngi ànd ak moom yonent bi alayhi salaam mooy ci aj gi bil madinati medina la julloo la jullee az-zuhra tisbaar tisbaar zuhr la julli arba'an kat wala asra tàkkusaan mu julli ko bisil xulayfa mooy kon yonent bi alei xam nañ sax heure bi mu génn mooy dafa julli tisbaar ba pare war génn dem comme fa la jóge Medina bi muy dem Medina escale la def dul xulayfa fa la def escale fa la ko tàkkusaan fa la ko jullee ñaari rakka parce que génn na Medina génn na Medina te statut voyageur la mooy day voyage mu commencé di wàññi àggagul fa mu jëm mu ngi ci yoon wi mu ngi wàññi moom sallallahu alayhi wa sallam masalaay wàññi nag gisoon nañ ko bu yàgg ah kon lan léegi lan mooy wane ne fii xoolal lan mooy wane ne manul nekk àjjuma salla zuhra arbaan julli na medina la nee na aj medina la jullee tisbaar du tisbaar bu mooy heure u bi heure u bi ci waa jumhur ah ñeenti ràkka la julli loolu bu doon bu doon bisu vendredi la du fa julli àjjuma te àjjuma deux ràkka la mais tisbaar mu julli ko ñeent kon ci la ñuy xam ne jour boobu du jour vendredi ndax newul woon biir Medina la nekk julli fa ñeenti ràkka loolu mooy wane ne kon du bésu vendredi ndax bu doon bésu vendredi lu mu fay julli bésu aljuma lay julli julli aljuma lay julli jiite nit ñi ñaari ràkka yoo xam ne ci kaw lay wax xutba ginnaaw laata muy muy commencé yu julli mu xutba ba pare julli ñaari ràkka yoo xam ne ci kaw lay wax ginnaaw loolu nag amut mooy ñeenti ràkk la fa julli kon ci la ñuy xam ne kon bés ba mu génn Medina bés boobu du bésu ajjuma ndax bu doon bésu ajjuma ajjuma lay julli te Seydina Anas nee na ñeenti ràkk la julli tisbaar dem Dul Xulayfa ci tàkkusaan fekk ko fa mu julli fa ñaari ràkka kon loolu dàq na li nga xam ne mooy wax bii wax ne que hypothèse vendredi. këna yonent bi alei satu salaam génn Medina loolu manu ne matériellement impossible allahu akbar ah mu ne kon al imaam al xaafis ibn Kasiir rawaahu mooy liñ doon wax sànq ba ba ba ba ba jeex quoi ndax lii lañ ci soxla woon. mu ne waqad dëgg-dëgg rawaahu solo na ko muslim al muslim ibn al Hajjaaj wa an Abu Abdirrahmaan an-Nasaa'i wa Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi jamii'an ñoom ñëpp an Qutayba ñu jëlee ko Qutayba ibn Sa'iid an Hammaad ibn Zayd jëlee ko Hammaad ibn Zayd an Ayyuub mu jëlee Ayyuub as-Saxtiyaani an Abii Qilaabata ponkal ma an anas ibn malik mu jële ci mawlaana anas ibn malik anna rasulallahi sayyidina anas ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yonent bi alayhi salaam salla zuhra bil madinati arbaan julli na tisbaar medina ñeent mu julli ñeenti medina ñeenti ràkk la julli medinatul munawwara ala ya sakini afdalu salaati wassalaam la julli ñeent kon kay lool wal asra bi dil hurayfa rak'atayn mu julli mu julli tàkkusaan ñaari ràkka Zul Xulayfa kon kay loolooy wane ne loolooy wane ne kon mbir mi man loolu nekk àjjuma mu ne wa qaala ahmad ba léegi ñu ngi ci al bidaaya wa nihaaya mu ne wa ahmad al ahmad soloona wax na ci musnad bi mu ne haddathana abdurrahman mu ne nettalina abdurrahman mooy alma ibn mahdi an sufyaan mu jëlee ci sufyaan an Muhammadin mooy ibnu Munkadir moo mu ne yaani ibn al-Munkadir Muhammad ibn al-Munkadir wa Ibrahim ibn Maysarata kon Abdurrahman ibn Mahdi moo jële ci Sufyan mu jële ci Muhammad ibn al-Munkadir wa Ibrahim ibn Maysarata ak Ibrahim di doomi Maysara an Anas ibn Malik mu jële ci Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhuma anna Rasulullahi salla zuhra bi madinati arbaan yonent bi julli na tak tisbaar biir Medina ñeenti ràkka wala asra ak li nga xam ne mooy tàkkusaan bi Dul Xulayfa rak'atayni julli na tàkkusaan ñaari ràkka Dul Xulayfa mu ne war a waahul Buxaari an Abi Nu'aym ah, an Sufyaan Sawri bi mu ne ta xadiis bi imaam al Buxaari solo na ko jële ko Abi Nu'aym an Sufyaan ibn Thawri mu jëla ko Sufyaan Thawri bii ci nii mu ne wa axrajahu ta xadis bi solo na ko muslimu imaamu muslim wa abu daawud al imaam abu daawud sijistaani wa nasaa'i wa al imaam ahmad ibn shu'ayb an-nasaa'i min xadis Sufyaan ibn Uyaynata an muhammad ibn munkadir en fait mooy euh, euh, bu la lii naxa ah, mooy càllale bi ci kaw bi mu doon wax ah imaam Ahmad an Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyan Sufyan boobu ibn Uyayna la an Muhammad ibn munkadir wa Ibrahim ibn Maysarata an Anas ibn Malik loolu Sufyan ibn Uyayna la wa rawaahu imaam euh, euh, al-Bukhari soloo na ko an Abi Nu'aym an Sufyan ath-Thawri mu jële ci imaam Sufyan ath-Thawri bi kooku Sufyan ath-Thawri la fii mu ne moom akhrajahu moom al-imaam al-Hafiz Kathir wa akhrajahu soloo na ko Muslim al-imaam Muslim wa Abu Dawud ak imaam Abu Dawud wa an-Nasa'i ak imaam an-Nasa'i min hadith Sufyan ibn Uyayna muy beneen Sufyan bi muy Sufyan ibn Uyayna an Muhammad ibn al-Munkadir ci Muhammad ibn al-Munkadir wa Ibrahim ibn Maysarata gis nga mooy càllale imaam Ahmad bale ak mu ki nga xamante ne mooy Ibrahim ibn Maysarata an Anas ibn ma Anas an bihi mu jële ko ci Seydina Anas ibn Malik mu jële ko ci Seydina Anas mu ne kon ginnaaw gi mu ne waqaala hadda mu ne waqaala ahmad al imaam al xaafis tey moom ñu ngi ci al imaam al xaafis ibnu kasiir jeex nag ñu ne ñu jeexal al imaam al xaafis ibnu ibnu kasiir mu ne waqaala affaire wa waqaala ahmad mu wa waqaala te wax na ba léegi muy dëgëral wax ji te ni bi yonent ma lay saa saa génn man la nekk àjjuma ndax tisbaar bi kat rakk la julli Medina bu doon àjjuma dëgg lay julli mu ne waqaala ahmadu al imaam ahmad nee na haddathana imaam Ahmad mu ne haddathana nettal nañu Muhammad ibn Bakr ha mu ne mettali nañu Muhammad ibn Bakr qaala mu ne haddasanaa nettali nañu ibnu Jurayj al imaam an Muhammad ibn al Munkadir mu jaar ci Muhammad ibn al Munkadir an Anas mu jaar ci Seydina Anas annahu qaala mu ne sallaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil madiina az-zuhra bil madiinati arba'an wal asra bi dhil hulayfati rak'atayn thumma baata bi dhil hulayfati hattaa asbaha falammaa rakila raahilatahu wastawat bihi ahalla moom Seydina Anas mu ne salla julli na rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam az-zuhra tisbaar bil madinati madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam arba'an kat rakka wal asra ak tisba tàkkusaan bi dil xulayfa dil xulayfa rak'atayn ñaari rakk summa ginnaaw gi baata bi dil xulayfati mu daal di fanaan fi nga xam ne mooy bërëb bi naan dul xulayfa miiqaatu waa ahlul ahlul madinati ahlul ahlul madinati mu ne hatta asbaha ba ni muy xëye nag falamma rakiba rahilatahu bu muy waree nag war waayam wastawat bihi daal di ciy jub ahal la ci la defe tahlil mooy def li nga xam ci la defee xarmaal bi ah di tudd borom. mu ne ba léegi moom al imaam al xaafiz ibn Kasiir wa qaala Ahmad ba léegi allah al imaam Ahmad haddasanaa nettali nañu rahmatullahi alayhi Yaquub Yaquub qaala mu ne haddasanaa nettali nañu abi sama baay an Muhammad ibn Ishaaq bi mu jaar ci al imaam Muhammad ibn Ishaaq mi ah borom siira bi. qaala mu ne haddathanii nettali nañu Muhammad nettali na ma Muhammad ibn al-Munkadir mu ne haddathanii kon imaam ni sax mu ne haddathanii nettali na ma Muhammad ibn al-Munkadir at-Taymi mu ne Muhammad ibn al-Munkadir moo ma nettali at-Taymi an Anas ibn Maalik mu jële ci al-imaam Anas ibnu Maalik radiyallahu ta'ala anhu al-Ansaari annahu qaala mu ne salla bina rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam az-zuhra fi masjidihi bil madiinati arba'a rak'aatin thumma salla bina al-'asra bi dhil hulayfati rak'atayni aaminan laa yaxaafu fi hajjatil wadaa' ah moo imaamu Ahmad kon ci càllale boobu jaar imaamu Ibn Isaaq bi sanadin sahiih ndax sarraha bis bis samaa nee na haddathanii nettali na ma Muhammad ibnul Munkadir at-Taymi jële ci Seydina Anas al-Ansari radiyallahu anhu mu ne salla bina rasulullah Seydina Anas xaadimu rasulillah sallallahu alayhi sallam mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam de jiite nañu az-zuhra julli jiite ñu az-zuhra tisbaar fil fii masjidi ci jàkkaan ji bil Madina ci ci Madina arba'a rak'atin quatre rak'a summa ginnaaw gi salla bina asra mu jiite ñu li nga xam ne mooy tàkkusaan bidil xulayfati fi nga xam ne fi nga xam ne mooy dul xulayfa ah tàkkusaan rak'atayn ñaari rakka aminan yoo xam ne newuñ ci période de tiid de ragal laa yaxaafu ragal woon dara waaw waaw kay mooy jaay nga xam ne jàpp nañ ne non non non non c'est que wàññi wàññi ba ñu koy ba ñu koy yoonal ñi nga xam ne dañu jàpp ne wàññi moom sawaay non loolu moom sawaay bon loolu dalul xel dara eh. war julli ñeent di julli ñaar daal sawaay eh. te instant bii boobu temps xare la woon ay xare yee amoon yooyu moom ci xel nga wote danga koo kii rek waaye dañ naan la loolu ah loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam Seydina Umar ibn al-Khattab comme ni nga xamante ne nii la ko ah saxaaba balaa jëwoon ah. saariya moo tax manuma manuma wax turam te gisoon nañ baayam baayu saxaaba boobu saxaaba boobu gisoon nañ baayam hmm? maa ngi mel ni kuy gis tur bi mais manuma koo wax mooy manuma koo wax maa ngi maa ngi mel ni kuy gis tur bi mais manuma koo wax Ya'la ibn Umayya <laughs> Ya'la ibn Umayya voilà Ya'la ibn Umayya bi ñu nee ren bi nee Seydina Omar bi nee xalifa mais mais aaya bii moom ci euh, euh, mooy wàññi fa idaa darabtum euh, fil ardi fa laysa alaykum junaahun an taqsuru min as-salaa ha in xiftum in xiftum lan la ko waxati in xiftum an in xiftum an yaftinakum kafaru ndax kaafir yi kufaar yi kat ñoom ay noonu yu mag lañ ci yu leer te feeñ ci ji contre jullit ñi mooy fa laysa alaykum junahun an taqsuru wala min as-salah amu ngeen amul problème ci bu ngeen nee ci tukki am taqsuru ngeen wàññi mina salaati ji julli mooy ngeen wàññi julli in xiftum deem ragal ngeen an yaftinakum alladhina kafaru kuffaar yi daal di leen songu dal seen kaw mooy ca sa salaatul xawfi ah ak yooyu yële ah kon man ngeen a wàññi sa julli mu ne mais lii moom man mooy lii léegi dañoo nekk amin naa quoi dañu nekk léegi sécurité mu ne ko naka aaya boobu kon naka laa koy dégg mu ne ko nii nga ko màkku ñëwee di ma ko laaj man Seydina Umar ibn al-Khattab noonu laa deme woon ci yonent mi alayhi salaatu laaj ko ko mu ne ma sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaykum faqbalu sadaqata ah mu ne lii de ab sarax la bu booru daal yàlla daal di leen sarax kon nangu leen sarax moo tax tukki wàññi moo gën waaw loolu moom xamul sikk ne moo gën watal ndax yonent bi alayhi salaam loolu la masa def masula tukki di matal a masula am julli ñeent masu koo def ci tukki da doon wàññi tout loolu nag mooy matal mën naa ne waaye nag bàyyi nga li gën def loo xam ne dañ koo gën waaye nag wa fii kulli ku matal xayr wa fii waaye it ku wàññi xayr bal axyar moo gën voilà ah ndax mooy fi'lu rasulillahi sallallahu alayhi Eh, kon nag moo tax loolu lay yu mel noonu lay kii rakkatay ni aminan laa yaxaafu amul woon pour wan ne wàññilu affaire dañoo tiit moo jamonoy insécurité la woon wala bu ñu nee ci guerre déedéet waaw dem fii nit ku jóge woon fii sawaay di dem ci soxnaam ah <laughs> sawaay kooku di jug fekk soxna si fu sori la nekk soxna sa nekk Brest yow nga nekk Nice <laughs> saa yi sori nga de xaw ma noo def bay takk nu soree noonu waaw <laughs> ah, ga keneen dina ma dem waaye yow kooku kay man mi am six mille kilomètres nag <laughs> man mii nga xam ne sama soxna six mille kilomètres nag looy wax keneen ki ne waaye yow six mille kilomètres yéen Europe gu jege Afrique gii ngeen daal ñun Canada ngee ñu ne sawaay nga naan la xoolal Vancouver sawaay ak Dakar li mel te man dëkkuma biir Dakar boyaw biir Jurbel ca àll balaa jëkk fa ma dëkk ni soree ngeen naan yéen yéen yéen ngeen naan Brest Brest ak Nice loolu day dara moom kooku man koo dem di xëy lool ah, loolu nag day diis ah. moo tax tuuti relatif ndeysaan ah kooku dem di seeti soxnaam ah, war faa def quelques jours dëkku fa kooku day wàññi kenn du nekk tiitul kooku sax kooku yor wan nagu bott na te tiitul kontaan la def surtout bu dee céet bu bees la te day wàññi waaw bu dee defu fa bon euh, selon condition yi ah. léegi kon moom la naan laa yaxaafu ah. pour wan la aminan laa yaxaafu fii xajjatil wadaa'i ca xajjatul wadaa mu ne tafarrada bihi ahmad min haadayni alwajhayni al wa huma ala sharti sahih mu ne oh. mu ne lii imaam ahmad moo ko moo ko wéete ci ñaari wàll yi yu mujj yi mu ne te lool ci shartu sahih bi la nekk sof ko problème bi fii mooy Muhammad ibn Ishaq mooy bi ci kaw waaw waaye bu imaam imaam ibn Isxaaq mi ne ci càllale bi moom laysa min rijaali saxiix bokkul ci rijaalu saxiix yi léegi nag ginnaaw bi mu ëndee yii yépp mu ne moom imaam alxaafis ibn Kasiir wa haadaa yanfii kawna xuruujihi alayhi salaatu wa salaam yawmal jumu'a qat'an wala yajuuzu ginnaaw loolu nag ala haadaa an yakuuna xuruujuhu yawmal xamiisi kama qaala ibn Hazm li annahu kaana yawm ar-rabi' wal 'ishrin min dhil qa'da li annahu laa xilaafa anna awwala dhil hijja kaana yawm al-xamiis lima thabata bit-tawaatir wal ijma' min annahu alayhi salaatu wa salaam waqafa bi 'arafata yawm al-jumu'a wahuwa taasi'un wahuwa taasi'u dhil hijja bilaa nizaa' falaw kaana xuruujuhu yawm al-xamiis ar-rabi'a wal ishrun ar-rabi'a wal ishrun min dhil qa'da la baqiya fi shahri sitta layaalin qat'an laylatul jumu'a hmm? wa laylatul sabti wa laylatul ahadi wa laylatul ithnayni wa yawma wa laylatul thulatha wal arba'a fa hadhihi sitta layaal <laughs> al imaam al-Haafiz Ibn Kathir ginnaaw bi indee xadiis yi yëpp mu ne na gis nga yii ma fi indi yëpp pour wan ne yonent ma lay saa saam imaam Anas nee na dafa julli ñeenti ràkk fële Medina door a génn dem Zul Xulayfa tisbaar julli Zul Xulayfa ñaari mu ne lii nii lii nii wa hada lii lépp yan fii day dàq kaw na xuruji alayhi salaatu wasalaam yawmal jumaa qatan lii moom day dàq ci lu ñu mën a dogu te ne yonent ma lay saa saam génnul keroog bésu àjjuma moom manul loolu ci lu ñu mën a dogu la këne loolu moom nekkut parce que manu la nekk loolu manu nekk parce que bu doon loolu dina fa julli ñeenti rak comme ni ñu waxoon sànq ah wala yajuusu ta dàq nañ àjjuma dàqoon nañ euh, euh, alxemes léegi waaye mu ciy ñëwaat mu ne wala yajuusu te tamit possibleul te daa manu nekk ala hada ci kaw wax ji an yakuna xurujuhu yawmal xamis manu la nekk tamit ak génnam yawmal xamis bésu alxames mu ne man da nekk tamit bésu alxames kamaa qaala comme ni mu ko waxe ibnu hazm al imam ibnu hazm li annahu ndax kat kaana yawmu rabi' wal ishrin min dhul qa'da ndax kat bésu bésu ndax moo doon bésu 24 24 ah 24 lay doon min dhul qa'da min dhul qa'da mu ne li annahu kaana yawma ra min dhil qa'da li annahu laa xilaafa ndax amul amul amul sikki amul sekki sa kàkk ne hein anna awwala dhil hijja këne première mois wu dhul hijja jour boobu at moomu ci dixième année bi mais bésu jeudi la woon loolu moom amul sikki sàkk lu tax ndax li maa sabata ndax li nga xam ne li maa sabata bi tawaaturi wal ijmaa li nga xam ne moo sax ci loo xam ne mutawaatiran mbooloo bu bari ñoo ko jële ci yonent bi alayhi salaatu mu bari jële ko ci moom mooy nettali ko fekk mbir yi muy mbooloo yu bari jële ko ci mbooloo yu bari ak ijmaa muy loo xam ne benn boroom xam-xam waxul le contraire que ne yonent bi alayhi salaatu salaam waqafa waqafa bi arafa yawmal jumaa que ne arafa bésub ajjuma la tombeeloon aj gi mu aj jóge Medina ñëw ajam gi arafa keroog bésub ajjuma la tombeel ah, vendredi 9 min Hijja moom la tombeeloon wa huwa lool tension dul xijja bila nizaa ci loo xam ne amul xëccoo mu ne falaw kaana xuruuju yawm alxamis ar-rabi' wal ashir bu doon ne génn yonent woon di le 24 kon nan lay demee kon kon day nekk ci dul qa'da la baqiya fi shahri kon kon weer wi weer wi ñaataa fay des mais six jours moo fay des nooy six jours waaw laylatul jumaa mooy guddi àjjumaa cay des kon ak sabti ak dimanche ak lundi li samedi ak ahadi dimanche ak isnayni muy lundi sulasa i mardi arbia mercredi mu ne fa hada mais lii ñeent la kon man da nekk ñeent la <laughs> six la bokk man da nekk mercredi man loolu loolu loolu six la te cinq lañ wax mu ne waqad qaala ibnu Abbaas wa Aa'ishatu wa Jaabir innahu xaraja li xamsin baqiina min dhil qa'da ah wa ta'azzara annahu yawmul jumu'a li hadiisi Anas fata'ayyana ala haadaa annahu alayhi salaatu wa salaam xaraja minal madiinati yawma sabti voilà wa dhanna raawiyu anna ash-shahra yakunu tamman fattafaqa fi tilka as-sanati nuqsanuhu fansalakha yawm al-arba'i wastahalla shahru dhil-hijja laylata al-khamis wa yu'ayyidu ma waqa'a fi riwayati Jabir li khamsin baqina aw arba'in wa hadha taqriru ala hadha taqdiri la mahida anhu wala budda minhu wallahu a'lam allah mu ne moom al imaam al hafiz ibn kathir waaye bare na mooy fuy la tégal wallahu ta'ala alam wallahu alam mu ne waqad qaala ginnaaw bi mu la dàqalee ne kon six jours ay des fële ah kon man da nekk six guddi waqad qaala ibn abbas te mawlaana ibn abbas wax na wa aïsha sayyidatuna aïsha wa jaabir sayyidina jaabir annahu kana yonente bi alayhi salaam dëgg dëgg xaraja génn na li xamsin ba muy génn cinq guddi li xam sin cinq jours baqi na moo des wala guddi min zil qa'da ci zul qa'da kon nag wa a gis nañ ne manu la nekk am nañu ngàntu ne loolu manu la nekk yawmal jumaa bésu àjjuma li xadiis yi anas ndax xadiis sayna anas yiñ la wax sànq ne bés boobu yonent bi saa salaam tisbaar ñeenti ràkk la julli Medina kon manuloo na nekk jouru àjjuma waaw léegi mu ne kon que ñaar yooyu yëpp dàq na mooy manu la nekk bésub xam yawmul xamiis hmm? mu ne kon nag li ciy des manu la nekk bésub jeudi manu la nekk vendredi parce que bu dee jeudi la mooy jour yi des day ëpp cinq te bu dee vendredi la vendredi man da nekk ndax Seydina Anas nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam quatre rakka la julli Medina mu ne nag kon nag leen rek fii sës fa ta'ayyana mu ràññee ko ala anna ala hada ci kaw lii lépp annahu këne moom alayhi salaatu wassalaam moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ha xaraja min al madinati yawma sabt ma ne li am ba des mooy lii rekk a fi des mooy bésub je bésub bésub samedi la génn medinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam lii mooy li am waaw maa la ko wax man na l'imam al-Hafiz Ibn Kathir léegi nag nga ne ko mais kon lan moo tax mu ne xoolal <laughs> léegi foog naa amul ñaar ñuy xëccooti est-ce que mën naa nekk jeudi wala vendredi que ne loolu c'est impossible kon leen na des bésu jeudi non bésu samedi mu ne wa zanna raawi ki nettali mbir dafa jàppoon ne anna shahra yakunu tàmman que ne weeru dul qa'da day mat en tout cas ci waa Medina te jàppal wax jii ma la wax ne la en tout cas ci waa Médina bu ma la koy fàttali bu ma ne sawaay yow seen wax jii ju tumuranke ji foo ko jële déggal li ma la wax en tout cas ci waa Médina <laughs> lii nii lu am solo la rëdd ko sur lii ñu ko rëddal rëddaat def ci benn kii bu leer boo xam ne day day day sauter aux yeux boo koy xool ji eh, lii lan la mu nga xool muy lan en tout cas ci waa Médina <laughs> voilà mu ne kon parce li ñuy soxla ci kanam kanam la <laughs> waaw dina am jataay yu bari yu xew avant loolu waaye insha allahu taala jàppal ma en tout ci waa Médina mu ne wasan na kon kon mbir mi leen rek la man nekk bisu samedi wasan na raaw yi toxal mbir yi jàpp ne moom dafa jàppoon ne njortoon ne que anna shahra yakunu tàmman kene weeru dul qa'da day mat 30 fattafaqa fi tilka sanati nuqsaanu sauf que nag loolu moo taxoon ñoom ñu ne dañ doon génn lii la woon alors que affaire bi ànd at boobu dul qa'da dafa matul woon mooy 29 la woon matul woon 30 nga ne ko ah mu ne fan salaxa mu romb yawmal arbi'a bisu arbi'a moo nekkoon ne kon le 29. wastahalla shahru dhul hijja le 29 moo doon dernier jour mois wu mercredi 29 dhul qa'da moo doon dernier jour mois boobu après ci la weeru dhul qa'da yi dhul hijja muy weeru tabaski feeñ après le jeudi nekk la premier voilà te jeudi boobu boo toppee jeudi premier hmm? lii diggër wax imaam al-Hafiz Kathir vendredi 2 vendredi 2 samedi 3 dimanche 4 lundi 5 mardi 6 mercredi 7 jeudi 8 vendredi 9 muy bésub Arafat muy bésub Arafat te loolu yépp ci d'accord que ne ci bale saar saam bésu Arafat at mi mu aj vendredi la tombeel <laughs> yaa ngaa gisa wallahi yaa ngaa gisa loolu du loolu mënula nekk lu dul ne mois bi Dhul Hijja mu ngi commencer jeudi premier jeudi moo doon le premier te jeudi bu dee le premier ci waa Médina kon mooy weer wala matul matul 30 ndax bu matoon trent bu doon Dhul Qa'da dafa mat trent kon jeudi moo doon nekk le 30 ñàkk koo mat nag nekkoon vingt-neuf looloo tax jeudi bi mercredi vingt-neuf jeudi ñu xëy mu nekk premier jour weeru tabaski moo tax boo compter comme li ñu la wax jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi ba vendredi beneen nga moo doon neuvième jour mooy toog nekk le neuf min dul hijjata mooy yow yawmu arafa allah te at te weer woowu bés boobu le neuf ci dul hijja ci la yonent bi sallallahu alayhi taxawaayu moo tax <laughs> mu ne wayu ayiduhu ma waqa fi riwaayati Jaabir al imaam al xaafis ibn Kasiir mu ne te gis nga lii ma wax nii xam nga lu koy dëgëral que raawi bi dafa jàppoon ne weeru dul qa'da day mat alors que mbir mi matul nag. fattafaqa fii tilka sanati nuqsaana mu tombé dëppoo que at mii nii weer wii nii at mii di l'an dix weeru dul qa'da matul vingt-neuf la ci waa Medina mu ne te lool li koy wane li koy dëgëral mu ne wayu ayyiduhu maa waqan fii riwaayati jaabir radiyallahu anhu li nga xam ne li koy dëgëral mooy li rot ci riwaaya seydinaa jaabir xadiis seydinaa jaabir radiyallahu anhu foofu dana yonent bi alayhi salaam ba muy génn sànk mu doon nañ ko wax sànk li xam xamsin baqiina aw arba Seydina Jaabir dane yonent mi aleyhi salaatu wassalaam moom dafa dafa génn Medina di dem aji li xamsin baqin aw arba'in cinq mois non cinq jours moo desoon weer Dul Qa'da jeex wala quatre jours wala quatre jours cinq jours wala quatre jours léegi boo xoolal léegi jëlal wax imaam Ibn al-Kathir mi ne samedi kon samedi day nekk samedi vingt cinq ah dimanche ñu compte dimanche vingt six lundi vingt sept mardi vingt quatre mercredi vingt neuf wax nga dëgg muy quatre jours voilà. jazaakallaahu xayran yaa Seydi Ibrahim wax nga dëgg muy 4 jours muy 4 jours 4 jours a ngoog moo tax mu ne kon mbir mi loolu la affaire bi mooy bésub samedi samedi bi mu génn mooy le 25 du mois Zul Qa'da la yonent bi alayhi salaam génn Madinatul Munawwara dem Zul fanaan foofu daal di fay jógee dem Makka Allah après. kon samedi 25 dimanche 26 lundi 27 mardi 28 mercredi 29 jeudi nekk le premier weeru dul xijja ah nga continuer vendredi 2 samedi 3 dul xijja ba léegi dimanche 4 lundi 5 mardi 6 mercredi 7 jeudi 8 vendredi 9 di bésum arafa dimanche kii samedi nekk dixième jour mooy bés ba mu génn. bés boobu moo tombeek bésu li nga xam ne mooy hmm? mooy eh, tabaski mu ne lii nag lii mooy dëgër mu ne wa hada taqrir gis nga lii ma saxal nii mooy du loo xam ne ay waxi kese la gis nga ni leere mu ne a ala hada taqdir ci natt bii ma def laa mahiida anu kenn manu la manu lii manu la génn lii ma wax wala budda minhu tam mooy lii ma wax kese moo mën a nekk lii ma wax kese mën a nekk leneen manu nekk ndax loo fi indi leneen yeneen yi dañuy wan ne manu la nekk jeudi manu la nekk leer na vendredi man na nekk samedi rek a mën a nekk te weer wa matul woon vingt-neuf jours la woon matul woon trente vingt-neuf la woon mu jeex mercredi vingt-neuf jeudi nekk le premier Dhul Hijja bu jeudi nekkee le premier Dhul Hijja loolu ñépp d'accord ne lool la ijmaa la ndax vendredi ndax jeudi vendredi ci vendredi moo nekkoon le neuf bay ñëw après moo nekkoon le neuf te moo doon bésu arafa te yonent bale saa saam ajam gi bésu arafa bésu àjjuma la woon mu ne moo tax lii nii ma ta saxal nii ma ci natt bii ma def këra nii la amul lu ñu man a génn nii lii mënuñu koo génn te walla budda minhu te mënuñu am leneen lu dul lii Allah Allah euh, allah loolu la il imaam alxaafiz ibn Kathir wax wallahu taala alam kon xam nañ <laughs> ci lu leer nañ sawaay nit biddiw gina leer jantu njolloor <laughs> kën a yonent bi aleyhi salaatu salaam kon bésu samedi bésu samedi la génn Medina di dem di aji le vingt cinq du mois d'août dul qinda di la génn moom alayhi salaatu wassalaam di dem jaaji kon insha allah ci jotaay bii di ñëw ñu ñëw nag continuer moo gis niñ kañ la génn ak ñu muy génne léegi nan la génne Zul Xulayfa ak lan moo xew boobu la ci Zul Xulayfati Zul Xulayfati laata muy dem